a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiin sayyidinaa wa nabiyyinaa muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin amma ba'du suuratul hadiid kon ñu ngi war a fi ñu yemoon tàmbali woon nañu ñu ngi war a gis kon aminu billahi ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustaxlafiina fiihi minkum wa anfaqu ajrun kabiir foofu lañ yemoon kon suñu boroom subhaanahu wa ta'aala ginnaaw bi ñu gisee kooku nga xam ne moom mi nga xam ne la li ci asamaan yeeg suuf yi di sàbbaal waxoon nañu mooy kan wax ñu ay jëfam yoo xam ne moo ko def comme li mu waxoon ne hada xalqullah fa aruni madha xalaqa alladhina min duni ne yéeféer yi nga xam ne ñoo koy bokkaale di ko booleek leneen ginnaaw bi mu détaillé yenn yu mu def ndax yàlla li mu def yëpp kenn mënu koo tudd te tamit alxuraan bu doon ne lépp day tudd kon kaamil bi day jóge Japon ba États-Unis te du jeex mais day joxe axe yi nga yi ci gën rëy te gën feeñ li yàlla bind yépp bu ñu ko naroon di kii du jeex mais yi ci gën màgg euh, wax na ko jaam yi ndax ngir ñu gëm ne moom rekk lañu war a jaamu ci dëgg moo tax mu ne hada lii xalqullaahi mooy li yàlla mbind mbindum yàllaa ngi lim fi defa ngi léegi yéen yow yonent bi alayhi waxal kuffaaru Quraysin yi ak yéefér yi weet yi koy bokkaale yàlla lépp nee leen ñoom ñépp fa aruni wan leen ma man hmm. ana lan lu dul yeneen yeneen di jaamu te du yàlla lan lañ fi def ndax li ñuy jaamu yëpp ñoom ñoo koy créer sax bant bi yaa ko yettal sa bopp wala mu ko yett nga jënd ko di ko verni mm-hmm. di ci sottim soow mm-hmm. du yëngu du fu mu jógee yaa ko fa yëngal mm-hmm. yaa ko fa teg ba pare nag nga jàpp ne moom dara la waaye loolu tamit moom nit kee yem de même bu dee nit ki mu ngi yëngatu c'est pareil ndax yow nit ki lu man di nu mu man di tollu du moom moo bind de mm-hmm. façon mm-hmm. bindu la te jamono dina ñëw soit mm-hmm. yow dootoo fi ne wala moom dootoo fi ne yàlla nag ne hada lii de xalqullah ci asaar bi na nga doon gis mu ñuy wax naan yuhyi wa yumiit lahu mulku samawati ma moom nguuru asamaan ci début bi mooy rey mooy dekki la gisoon nañ ne yàlla moomu mooy ki fi jiitu mooy ki fi mujj te mooy ki feeñ te mooy ki nëbbu waxoon nañu tamit que ne moo bind juróom-ñaari asamaan ba pare yemoo ci arash xam li nga xam ne mooy génn ci biir suuf si ak li ciy dugg xam tamit liy yéeg ci asamaan ak li ciy wàcce te guddi gi bëccëg bi moo leen di permettre ñu nekk loo xam ne bu bii di dem mm. beneen bi di ñëw mm. voilà léegi nag bi mu paree ci lool te moom mu ne wa te moom alimun mooy ki xam bi zaati sudur li ci dënn yi léegi nag muy continuer mu ne aminu billahi wa rasuli mu ne aminu gëm leen dëggal leen yàlla te wéetalu ko wa rasulihi dëggal leen yàlla gëm leen ko en tant ku ñu war a jaamu ci dëgg moom képp kese dong wa rasuulihi waaye gëm leen yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci dëkkal ci lépp lu mu leen indil ne ci boroomam lu ko jële ndax moom kat du waxantu te boroom bi waxoon na walaw taqawwala alaynaa ba'd al aqaawiil la axadnaa minhu bil watiin thumma la qata'naa minhu al watiin mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam de bu ñu waxaloon rek lenn ci ay wax ne ñoo ko wax te waxuñu ko mu wax ni mu koy def ndax loolu si impossible mu def ko mais pour wan waxal yàlla lu mu waxul ni mu grave teg ci yonent bi alayhi salaatu wasallam yonent yépp ñoom duñu waxal seen boroom lu mu waxul ndax ñu dëggu lañu ñu wóor lañu kon mu ne kon aminu billah buur yàlla danga koy gëm danga koy jaamu moom kese yonent bi alayhi salaatu wasallam moom danga koy dëggal ci lépp lu mu jële ci boroom wa anfiqu mu ne te na ngeen ndax jëf gëm bu ne daa am lu koy jëmmal luy wane ne yow gëm nga ndax bu doon affaire yi wax rek la loolu moom tricheur bu ne ñëw ne man gëm naa mu jeex waaye amantu billahi wa bi rasuli gëm naa yàlla gëm naa yonentam mu jeex ay wow bile naa àjjana ma dugg loolu tricheur bu ne man na ko wax mais mu ne wa anfiqu ta ginnaaw bi ngeen gëmee yàlla dëggal yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne wa anfiqu te na ngeen saraxe mimma ja'alakum mustaxlafiina fii li nga xam ne buur yàlla dafa def muy ngeen koy wuutante euh, mustaxlafiina fii li nga xam ne dangeen koy wuutante mooy loo xam ne euh, daa am ku ko yoroon mu jóge ci moom ñëw ci yow xam nga lool lii nii day wane ne Euh, bokk na ci li li muy jàngale aayo bi mooy ne lii passage bi mimma dépenser leen ci li nga xam ne da ngeen koy wutante wutante mooy lan mooy yow da koy yor après mu jóge ci yow dem ci keneen loolu mooy am amu àddina mm-hmm. milliardaire bi mm-hmm. miliyaaram yooyu am na koo xam ne laata muy judd ci moom la ne woon wala ci ñu bari la ko yàlla tasoon hmm. moom mu ñëw yàlla dajale ko li mu dewoon par exemple ci cent personnes hmm. séddale ko cent personnes mu dajale ko pour yow rek hmm. te tamit yàlla waxoon na wa tilkal an am al am al ayyaamu nudaawiluhaa bayna naas mu ne nii mooy bés yi nii la eh, dama koy wëral di ko wëndeel diggante biir nit ñi tey bu dee ci wàllu am am nga gis ah. nit ku ama ama am ba ñépp di ko benn bés jot buur yàlla raafal alal ji mu mujj koo xamante ne nii dara masula ñàkk dara dara ci wàllu am lu am am di faj mu mujj léegi balaa lekkati day day yalwaan voilà ah. moo tax buur yàlla huwal xaafidu mooy wàcc nit ñi mais ar-rafi'u mooy yëkkati hmm. Euh, kon lii nii day wane ne kon nit ndeke li nga moom moomoo ko kenn moomul li mu yor kan moo dëgg-dëgg mooy yàlla moo moom mbir yi day aale rek <laughs> voilà ndax bés dina ñëw loo bari la bari la bari la mu bari la bari la bari la bés dina ñëw soit la mu bari la bu bàyyi ko fi laata muy génn àddina wala mu génn àddina bàyyi ko ginnaaw loolu moom ñaari yooyu mooy yi nga xam ne moom du deñ te alal du ànd ak boroom biir bàmmeel jëf ji rek jëf ji mu ci def rek ko fay toog même démb rek c'est benn waraate ñu ngi wax par exemple nit ki lu mu am ay milliards par exemple am alal ju dul jeex par mhm. exemple le temps personne ne à part je c'est Dieu qui gère le temps tu vois. nit ñi jënd par exemple. temps tu vois ne mun nga jënd un montre deux million deux milliards tout tu vois. Ah. mais l'heure bi la raw laa tu vois. tu vois tu peux pas ne gis nga ko c'est c'est waaye ma loolu tu vois c'est ça de. te kat li xam nga loolu benn affaire la. mais beneen côté bi mooy même li ñu foog ne ñoo ko moom sax. Mm-hmm. yàlla wan nañu ne ndeke yéen moomu ngeen ko. moomu leen ndax euh, moom moo ne moo leen bind ci seen euh, biiru yaay yi bi mu leen di génne foofu hmm. walladi yuxrijukum axraja yuxrijukum min butuuni ummahaatikum laa ta'lamuuna shay'an moo leen génn ci seen biiru yaay yi nit ku nekk ba ngay génn mu ne xamu ngeen woon dara ni nga xamewul woon dara noonu nga amewul dara c'est ça lépp nag buur yàlla defal oh, moo tax nit ku muus yow ni nga def mooy ni nga war a kii mooy dangay xam ne alal ji deke man yàlla da koo tegandi mooy intermédiaire nga mm. mooy ne buur yàlla xam nga buur yàlla du taw xaalis mm. du taw euro du taw dollar du taw dalasi mm-hmm. nii yeen léegi mooy day am ñu ngi koy jaarale ne man samay chantier ngi am na sama jaam yoo xam ne dañu ñàkk wala dañu nekk ci projet yoo xam ne ñu ngi góorgóorlu gaa ay travailleurs pauvres lañ wala ñoo xam ne am na projet ay jàkka yu mel noonu ay action humanitaire mm. yàlla du ñëw tawal leen foofu a xaalis na leen a ci jël leen déedéet mm. jaamam yi la xool mm. am lu mu leen jox ba pare nag ne la dee ci génn àqu yàlla mm-hmm. wa anfiqu génne leen asaka mimma ja'alakum la fii fii li nga xam ne moom la leen defal ngeen koy wuutante day nekk ci loxo suba mu tukki mu mu jógew ci loxo yooyu dem ci keneen su waa waajee ngi dund après deewam rek mm-hmm. kon nag yàlla dañuy wan ne ndeke kenn moomu fi dara lépp moo ko moo tax mu ne woon xoola ci aaya bi ni saar bi ni mu ko commencé woon sabbaha lillahi maa fi samaawaati wa maa fi al-ardi wa huwa al-aziizul hakiim lahu mulku samaawaati wal moo am moom moom moomeelu nguurug asamaan ak suuf kon kay kenn moomu ko maaliki yawmiddiin moom moom bés pay bésu pay ga mais noonu la moomeek lii bokk na ci turam yi almaaliku mooy ki nga xam ne mooy le détenteur de tout ce qui bouge et tout ce qui ne lépp moo tax nag nit boo amee bu la yàlla dénkee lii nag du am amu xaalis nii rek de mooy loo tanee nit te nit ku ne am na ko mu tane mm, waaw waaw dëgg la xamal ne loolu yàlla moo la ko defal muy lu baax mm. léegi nag nan ngay def anfiq mooy nga dépenser ci loolu mm-hmm. bu dee jot la dépenser ci sa jot mooy dimbali ñi nga xam ne xam nga ne say mbokk lañ mais mm. am na yu waroon a dox mais ak seen liggéey wala seen yooyu duñu ko man nga defal leen ah, defal leen ko anfiq rendre service moo tax mu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne woon Seydina Bilal radiyallahu anhu ne ko anfiq yaa Bilal wala taxsha min dil arshi al iqlal ne ko Bilal deel dépenser bari looy dépenser mm-hmm. te bul ragal ci buur yàlla ak mott mm-hmm. mu wàññi li ngay jox ah, mm-hmm. ndax kat saraxe ak dimbali nit ci li nga am mm. loolu def lu dul yokku ndax borom bi moo ne la in shakartum la azidannakum waat naa ne bu ngeen santee ma yokk leen ma yokkal leen te sant nag nee na loolu jëf la amalu ala daawuda shukran jëf leen yéen waa kër yonente àlla daawud alayhi salatu wassalam shukran jëf ja nga xam ne mooy ak sant kon jëf la doo toog rek di wax moo tax kon aaya bi mu ne waa anfiqu te na ngeen dépenser di bu dee mën na tekki azaka ki yor alal joo xam ne azaka da cee war kooku na dépenser li nga tax na ko leer ne alal ji mu yor ak loo xam ne même bu dee new ci biti nii sonn na ngir am ko na ko leer ne yàlla moo ko teg ci loxoom ndax am na ko gën a sonn te amul li hmm. kon nag mbir mi du affaire ay yooyu de ak naan man dama ko mérité lii moom lañ doon kii ci euh, euh, conférence koor bi ngay ah, doon laajte euh, moom la alxuraan doon wax ci hmm. benn waay ju naan Qaaruun moom looloo ko daloon mooy dafa am alal hmm. ba pare beew hmm. mu ne inna Qaaruuna kaana min qawmi Muusaa fa bagha alayhim dafa newoon ci un des proches de du prophète Muusaa alayhi salaatu wassalaam mais mu bew ndax yàlla da koo jox minal na ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa ndax yàlla da koo defal mais li ko defal ci am am trésor ay non da dafa jàppoon ne amul dara loo xam ne luy lu ñuy jënd lu mën na ko à part daal ndax na mooy buur bi loolu moom moom jar na wax moom boo mooywul sax yow confisque sa àll ak Haamaan moom daanaka moo fi ne mais moom dafa beew ci alal ndax lu ko beewloo alal ju bari yum yoroon mm. di ko yàlla defal ba ko mbokkam yi ñëwee jullit ñi di ko di ko uh, ye di ko uh, waar di ko indiwaan naan ko ah rafetalal comme ni yàlla rafetale ci yow mm. ni yàlla def ba dotti la alal ju toll nii rafetalal di ko def fi yàlla sant di ko fa dugal te lool du la wàññi dara dara yow mu bàyyi ba ñu wax ba pare ak liñ ko wax yëpp mu ne innama utiituhu ala ilmin indi ne leen non alal ji nag dangeen di xam ne sama alal ji euh, masha allah mata moom sax du wax masha allah ndax gëmuloon yàlla mais hmm. daal alal ji li muy bari bari da di xam ne nag dama ko après euh, de de de de longues heures de ba de de de de. waaw dama ñàkk sama doole ci ba nangam nangam. yëpp. man nag damaa sonn ma sonn pour la. ba pare damaa sonn xam-xam wut xaalis. Mm, <laughs> <laughs> voilà. mel ni loolu yaa ngi gaar waale ñeneen ñi ne defuñ. ñu c'est ça. moo tax en général ku yàlla may alal nii bu ko yàlla dimbaliwul day ñaaw njortu ci ah. jaamu yàlla yi ah, surtout ñu ñàkk ñi mm-hmm. ndax ku mu gis rek day mm-hmm. jàpp ne mm-hmm. kii nii ab feñaa la bëggu la def effort moo tax amul dara xam nga loolu ñaaw njortu dëkk la koo gis rek jàpp ne loolu am na nit ñoo xam ne moom loolu la mooy même boo leen ne woon deel ñëw rek di taxaw fii ñoo lay mm. fay 2000 euros day bañ. Mm. ndax moom tàmmul liggéey. loolu ne ñooñu est-ce ngay jël benn cas wala ñaar nga ne léegi gaa yi ñàkk ñëpp noonu lañ mel. Mm. moo tax bu lay ku ci yàlla dimbaliwul. Mm-hmm. Mm-hmm. moo xam xam-xam ak loolu yow da ngay xeeb ñu ci des da gis ne xooloon gaa yi ni ñu nuyu la. Mm-hmm. non ñoom jàpp sax xamuñu farataay jàpp ko waaw. <laughs> mooy ne dooroo xeeb nit ñi. yow kay boo leen mënee dimbali dimbali leen. bu dee nag sax taalibe la boo xam ne danga gis ne moom moom dafa am problème boobu mooy moom moo nangu la def effort mm. boobaa ngi réprimander ko ndax loolu. mais bëgg généraliser ne nit ñëpp loolu la. Mm. déedéet mooy ne yàlla bu la joxee nga delloo ko ne moo wan ko ne yaa ko moom. Mm-hmm. mu saxal ko say lox. Mm-hmm. waaye bu la joxee ngay wan ne yow affaire bi man la du yàlla. Mm-hmm. man na laa gën yokk nag. di la jay mm, di la jay ndax gaa yu bari looloo leen dal. Mm, mooy lu ñuy gën mooy yàlla. Mm, eh, seen affaire yi gën baax. ñoom dafa mel ni affaire yi c'est c'est corollaire ñoo topp ñoo taqaloo. il suffit ñuy mooy yàlla affaire yi gën a dox. comme ñoom Firawna Firawna doon def lu ko neex. te empire bi di gën yaatu rek. lu mu bëgg te nag. li gaa yi li ñenn ñi di wax. dañuy nettali naan te boroom santé de fer la woon mooy presque ay feebar yu ndaw yi doonu ko dal yooyu yëpp yàllaa koy jay ba mu jàpp bu mu gis boppam ne gaa yi ana rabbukumul a'la man maay seen boroom bi féete bi bi gën a màgg nag mm. te ñu ngi wax ne yawmal xiyaam ñaari ku ku am am la ak ku amul dara te ba te yàlla jël leen kii mu dugal ko si biir safara. waaw kay mi ne amul woon dara. mu ne masula waaw nit ki ëpp alal ci àddina bi noonu la. buñ ko sab dañ ko daan gis rek waaw rek way génne. moo sa moo sa génne dugal. comme ni ngay jëlee sa baaraam dugal ci ndox génne mu ne bànneex bi mu amoon si àddina yooyu yëpp pour ci waaw alors que kële nga xam ne. waaw ndeysaan àjjana way nitu àjjana bi gis nga ci waaw. walla mu kooku moom naqar bi mu amoon ci àddina yi ñu ko doon def ci àddina ak yooyu yëpp nday sànki baaw day mel ni dara ki baaway waaw moom lañ naan ansaahumu taabu mm. ansaahumu taabu non ansaahumul faraxu maa aayaahumu taabu li nga xam ne ñoom li leen mooy ne mbégte googu ñu doon ñu koy dugal biir àjjana génnewaat moo ko fàtteloo mm. coono yow. yow yow weesu <laughs> non mémoire bi sax doo ko dul. waaw doo mooy ne day. beesaat <laughs> ndax àjjana ku fay dugg beneen nit ngay doon. mooy doo doon comme nit ñi ñu xam de. Mm-hmm. non non du nii lañuy mel de nii de <laughs> suñu yaram yi daa àttan lool àttanul bànneex bopp walla kon lañuy dee ci jour ba nañoo lool la yàlla ne kon wa anfiqu gëm leen yàlla dëggal yonent bi alayhi salaatu wa gëm ko mais nag nangeen ngeen dépenser ci li leen yàlla jox mhm. defal muy tourner entre yéen muy tourner entre xam nga loolu moom moom bari nay misaal yoo xam ne àddina bi moom ku dund gis loolu da ngay gis fam yoo xam ne bi ñu newee xale mhm. bi gone yi xale mais seen bàyyi gën gënu leen woon nga gis famille yoo xam ne ci koñ bi ci wet gi yu mm. bari kii mais gone yi màgg yàlla may leen kii c'est ça mm. après mm. contrairement wu ñële moom mm-hmm. comme que ñoom mooy ñii dañuy dañ ñi dañuy en général boo dundee ci ñàkk. Mhm. yaay gën a mën a débrouiller wu ko ci dund. waaw waaw mhm. léegi ñooñu dañuy góorgóorlu ngir am dara. alors que ñële lépp seen baay la ñuy xaar. seen baay génn àddina rek. c'est ça miraas mi mu am doom yu bari buñ ko xaree ci digg bi presque du mat sax cinquante cinquante euros pour ku nekk. te nanguwuñ woon a liggéey wala tàmmuñu ko woon. Mhm. ñu mujj nekk ci ñoo xam ne. ña ñàkkoon ñoom lañuy dem ñu leen di dimbali. moo tax àddina bi loolu la mm. lu waay am rek bi yoboo moo tax yàlla bëggul nit kuy rëy rëy mm. moo tax mu ne al kibriya ridaa yi wal azamatu ridaa yi fa man naaza'ani fi ahadin minhuma xasamtuhu wala mm. mu ne euh, al kibriya rëy rëy rëy boobu rëy mooy sama làmbaayu kaw ci misaal wal azamatu kibr al kibru ak al azama azama azim xaqiir azim mooy lu mooy lu rëy xaqiir mooy lu sew voilà kabir euh, moom euh, opposé mooy saxiir mooy lu tuuti voilà gis nga kon azama euh, moom mooy contraire lu sew alors que kabir kibriyaa u boobu kabir moom mooy contraire loo xamante ni dafa dafa ndaw saxiir mu ne kon ak rëy ak ak màgg loolu benn bi mooy sama làmbaayu kaw benn bi sama làmbaayu suuf képp nag koo xam ne dama cee xëccoo benn ci loolu di rëy rëylu wala jàpp ne moo gën a màgg ci nit ñi foo dem foog ne yow ñépp yow la ñu war di xool yow la ñu war di considérer yow ñépp daal yow rek a fi ne mm. mu ne ku def loolu mm. dinaa ko mbugal am na benn bi naa ko sànni safara te duma faale benn conséquence bu ci am kan mooy ñëw naan yàlla quoi quoi nan nga dugal waaye kan moo ko ñëwee <laughs> kon nag affaire yi lool la moo tax ni yonent maa ngi saa saa am ne dañ maa digal ngeen wàcc seen bopp te bu kenn rëy rëy lu ci kaw keneen ndax ñi moo tax julli julli mooy wàcce sa bopp noondatul al ah, as-salaatu huwa al-xudu huwa al-xushu waaw ndax julli mooy wàcce sa bopp hmm. moo tax moo ëpp moo ëpp solo ci diine ji di hmm. as-salaatu imaadu diin julli mooy keno gi téye diine ji hmm. kon loolu moo tax euh, suñu boroom bëgg nag nit ku nekk nag ci domaine yëpp loolu la bëgg wa anfiqu mimma ja'alakum mustaxlafiina fii li yàlla nit ku nekk daa war a xoole lu ko yàlla may ak bu mu xeeb dara nag mm. moo tax yonent bi alayhi salaatu doon wax naan Euh, dee leen xool bu leen def tout le temps di xool ñi leen féete kaw mais dee leen xool ñi leen féete suuf ndax loolu mooy gën a tax mm, ngay sant yàlla sant yàlla voilà ndax tout le ngay xool ñi la féete kaw mooy dans le but dans le but di leen ñeew ak ñee baax mooy di leen ñee ba pare ta man na la yóbbu tamit ci kiñaan wala bëgg mm, mm. li ñu yor toxoo ci ñu ci yow mais bu dee da ngay xool ku la gën ci ay jëf ay yooyu ngay mel ni moom loolu baax jëf yu baax mais yëfi àddina moom bu fi nekk di yow xoolal tout le temps hmm. bul ne waaye yow hmm. xool sama voisin bi sawaay hmm. Ferrari bi mu yor sawaay ban salaire la am salaire dix mille euros par mois ah. man ma may sept cent euros ah, mais nit ki ki ko amul nag te chaque suba mu dem pôle chômage ah. te amul dara moom amul sax RSA amul dara mais yaa ko tane yaa mooy tout le temps am nga koo tane. Ah, hmm. yow kay góorgóorlu rek. bu dee bëgg nga lu purool nga am mais nag bul di ñaane kenn. bul hmm. loolu nag terewul nga ne man yàlla sama voisin bi de liñ ko defal bari na. Hmm. yàlla na barke barkeel ci loxoom mais man dama bëgg tamit nga may ma lu mel noonu loolu it lu baax. waaw waaw li bon moom mooy nga bëgg mu jóge ci moom wala boog mu jóge ci moom ñëw ci yow wala nga ne. fi sa kiñaan tollu nga ne. na na yàqu mu ñëw sax ci man iñaan iñati iñañati kon suñu borom ne waa wa anfiqu te na ngeen saraxe ci li nga xamante ne nii ja'alakum moom la buur yàlla def mustaxlafiina fii ngeen koy wuutu wante muy alal ji mm-hmm. falladiina amanu minkum ñi nga xam ne nag ñoo gëm ci yeen jullit ñi wa anfaqu te ñuy dépenser ci li leen yàlla ci waxul ngeen jël lépp dépenser ko de déedéet ci li la yàlla ci mooy ci mooy une partie du tout pas lépp de te moom yomam yomb na mille mille yu nekk vingt cinq nga ciy génn loolu te yomb na asaka loolu la te ku joxe asaka nag nayatoo mm. mais nag Euh, dépense bii mu wax mu ne fal ladina amanu gaa yi gëm yàlla minkum ci yéen wa anfaqu te ñu dépensé lahum dina leen ñeel ñeel na leen ajrun pay kabirun gu réy muy àjjana euh, xam nga dépensé nag dafa am ay charte boo xam ne mooy tax bi bi bi bi nga xam ne moom la yàlla considère bi ci njëkk moom mooy il faut li ngay dépensé yàllay kese tax mooy bu ko def naan pour retour sur investissement booy bii gis naa ne il a un avenir comme que soxla na nag noonu naa ko defal bu waa naa ko defal boo amee wan ko ne dama koo may noonu pour généreux après mm. am na xel quoi bu màggee ba affaire am baax dina ma geestu mm. bon loolu warul a tax nit di def mm-hmm. ndaay kooku réellement moom boppam la doon defal ndeket day xool bu ëllëgee voilà yàlla nag dafa bëgg boo joxe mm-hmm. euh, premier charte bi mooy ne yàllay kese tax mm-hmm. muxlisiina lahu diin ngeen sellalal ko diine. voilà ah c'est mooy suñu diggante mbokk yi quoi doo ci seet. tu vois voilà leen rek te yàlla tax. te yàlla tax ndax boo ciy xool lu bari. Mm, euh, finalement. doo def am na nag benn façon boo xam ne. Mm. dinañ nangu l'islam dina la may nga def ko ngir protéger sa réputation. Mm. mooy nit koo xam ne. Euh, comme waa ji waa ji dafa ñëw ne yonent mi alayhi salaatu ne ko man de inna mad'i zayn wa dammi shay muy mooy day xaw genre menace la bu muy def yonent mi alayhi salaatu salaam ngir mu defal ko li bëgg ne ko ah man nag dangay xam ne sama tagg de taar la ci ki may tagg <laughs> waaye sama ŋàññ mm-hmm. euh, lii la nu mu tudd mooy li tubaab bi naan waa kii euh, tubaab bi de taar la koy wax. pas taar wolof bi de. waaw waaw <laughs> nan la ko wolof yi waxe sax. Euh, euh, sama ngërëm mooy mooy sama ŋaññ. Mm-hmm. day nekk loo xam ne. shayn mooy. gàcce day day gàcceel di ñaawal nit. day ñaawal ki may lii wax. yonent bi alayhi salaatu ne ko ahdakallah mm. na ko yow li ngay woote sa bopp ko mooy yàlla yàlla moo mel noonu <laughs> mennum yàlla rek mm. subhaanahu wa taala mooy ki nga xam ne moom la ak taggam nekk mm. taar ci ki muy tagg ak ŋàññam nekk loo xam ne day taqal kooku da koy ñaawal <laughs> mais nag dafa jàngale benn affaire mooy nit koo xam ne xam nga ne boo ko joxul mu yàq sa der ci dëkk bi kooku permettre nañ ci lislaam nga jox ko ngir mu téye làmmeñam mm-hmm. <laughs> ngir rafetal diggante mm-hmm. ngir nekkul ne yow yow sa der kese la de mm-hmm. du lool de mooy lool ci la mais li gën a tax mooy nga bañ sa mbokk mu mu tàbbi ci bàkkaar le fait mu lay jëw fu nekk ah, nga défendre ko ngir ndax nit nit noonu la war a mel jullit bu nekk dangaa war Mm. nekk buntu àjjana pour sa morom mbokku jullit yi. mbokku ah, nit ñi yëpp ah, ñu jullit ak ñu dul jullit. Ah, mooy ne yow tout le temps mm. fekk ci yow luy tax ñu texe. Mm-hmm. mais bul nekk moo tax l'islam mm. bëggul ab rancunier mm-hmm. ay lii dama def dina xam ne kii bu mm-hmm. fa in aqabtum fa fa in uqibtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum buñ leen tooñee ngeen ñëw ba ne yéen fu ngeen jaar bi ngeen fayu defal lu toll nii liñ la def xam nga loolu jafe la hmm. mu ne nag wala in sabartum mu ngeen muñee nag hmm. la huwa xayrun ah, li saabiri moo gën ngir muñkat yi voilà mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam yow muñal hmm. ba pare mu ne ñu ñun euh, laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana muñal gi mu wax yonent bi alayhi salaatu wax ñu ci beneen aaya nee ñu yéen am ngeen ci yonent bi alayhi salaatu royukaay bu baax a baax ngir jullit ñépp nit ñépp mooy seen modèle par excellence léegi comme que moom lañ ne muñal kon jullit bu ne muñal moo gën ci ay ku ma ko dëbbin ma rokkin la ko loolu bariwul njariñ hmm. loolu bariwul njariñ moo tax hmm. euh, réputation man nga ko ndax lislaam dafa ñëw bokk tamit ci ni défendre muy réputation hmm. mooy ne nekkul ne waa ji da koy jox rek ngir yow sa propre réputation noonu de déedéet mais pour moom mu bañ a nekk ci bàkkaaru boo ko joxul muy wër di la jëw saa su ne mu nar a am bu nekk sa mbokk boo xam ne amaana kat yow yaay tax yow mal xiyaam bu demee ak yow bu fa demee du dugg àjjana ndax yow ndax tooñ yu bari yim la doon tooñal jëw yi nga bañal ko lool nag nga jox ko ngir lool bañ moo tax gis nga xikam yi nekk ci àtte yi yi yàlla naan def leen moo xam lépp mais léegi leen mu xam yoo xam ne day feeñ yu mu jàngale yu mu xam le mooy ne loolu la mais kon charte bu njëkk ci joxe mooy yàllay kese tax xam nga kële kiy joxe ndax sa euh, kii bi bañ laa euh, euh, ki nga xam da ngay bañ sa mbokk mi ngay portable xanaa ba xale yi kii kii dematul fenn tu vas xam Mohamed a ko daane tu vois si tu vas sortir les noms tout ah, waaw bougé tout le dafa appuyé fenn. Ah, fay ko xam. Mm. Ah, nga xool mm. kon mooy foog yàlla rek tax. Mm. mooy yéene bi mu ne innamal a'malu binniyaati yàbbil day yàpp dafay remplacer ak sucette bi anam mu ngi nëbb <laughs> kon mooy foog yàlla tax ndax yàlla moo ne hmm. kon li hmm. yonent bi sallallahu alayhi innamal a'malu binniyaati jëf yëpp ci yéene la aju hmm. Ah, leelu benn charte la ngir sarax bi tax wala génne bi tax yàllay wax ah, parenthèse bu dee asaka nag bu dee asaka azaka moom nga yéene ko nga ñàkk koo yéene loolu du ci dara ndax azaka moom àqu alal la moo tax gone gi nga xam ne xale la majeurul kooku mu am ay milliards wala lu mat lu ñuy génne azaka dañ koy génne mooy dañ koy génne kooku moom azaka moom mu yéene ko mais euh, euh, mu yéene ko bi fi muy kiiwe mooy euh, nit manu la ñëw jël alalam noonu par exemple jël benn part saraxe ko dajeeg benn waaye mu ne ko mais sa waay yow est-ce que yaa ngi xalaat azaka azaka waaw ah, par exemple lu gën a yomb Euh, si ndax boo amee 1000 euros yoo denc ci gàttal quoi yoo denc un an danga cee war a génne vingt vingt cinq euros ne ah tey na benn waay boo xam ne jox naa ko vingt cinq euros ah, kon baax dañ naan ko non baaxu na <laughs> non loolu taxul ñuy wax ah. mm. ay jox naa ko loolu foo yéene mm. Euh, non non non da azaka côté boobu moom foog nga yéene ne azaka la mais bu dee ne même yéene nga ko mais dañ koo jël ci yow par force par force wala par force xam nga par mm. force kooku yéenewul mais kooku am waa waaw si waaraatee waaw sax nit ñi ñu di ko génne waaw mais mooy comme impôt yi rek waay waay waaw waaw waaw waay c'est ça xam nga du ne contribuable bi da koo neex na ah, ndax bu du def. waaw waaw ñu bari moo tax ñuy jooy. Euh, trop pays nee nañ même Sénégal waroon na ñuy génne as kii gouvernement bi munoon na. ah mais yi nee nañ ay laïc lañu. génne ne ñu ne par exemple buñ ko doon def par force di gis li muy arrangé ci réew mi Tuubaa ñu ah. bëri Tuubaa. nga laïc moom. lay moom beneen wala foofu même impôt comme kii sax nit ñi duñ ko fay comme il faut. ah c'est ça. est-ce que non en général waa àll bi ñoom dañuy fay quoi. fii ni ñuy respecter impôt yi yow sax t'es obligé. de c'est que fii de. xam nga fii mooy. kenn mënu la. waaw rëcc yow waaw waaw rëcc kuy liggéey ku ne. buñ la déclarer. mooy ne mm. fisc bi. Mm. moom xam na yow ñaata ngay am sa la boo te bu ñëwee ba am ci yow te am ci yow du c'est parce que sa compte la ñuy def xam nga Sénégal kan moo fa am compte. waaw mi ngi noonu ñu am compte. waaw ko amul ci ñuy liggéey laa wax de. waxuma ñi ñi nga xam ne amoon. waaw mais ñi am alal. Hmm. ñan ñoo ci pourcentage ñi am ak ñi amul. loolu nga dul moo tax travail la bu kii loolu loolu mooy benn aspect la. ndax am nay jamono yoo xam ne ay comptes yi amuloon. te ñu ngi doon joxe ñu ngi doon joxe mooy ngëm bu dee côté diine moom. mooy gëm yàlla ay tax nga def ndax moom. l'islam bu yaree nit soxlawul mu koy teg derrière chaque personne mu fay teg un un policier. c'est ça pour le surveiller déedéet. moom xam na ne yàlla boroomam mooy raqib mooy ki koy fuglu di ko surveiller mm-hmm. ba looloo tax koor gi du mu nekk mm-hmm. néegam mar mar bu tàng mm-hmm. tàng mu leer ko ne man naa ubbi frigo bi jël ci glace gi def ci naan du ko def ah, ndax dafa ragal yàlla loolu mooy ragal yàlla ah, boo ragalee yàlla nag du ci koor gi rek mooy ne tamit bu ma amee alal joo xam ne leer na ma ne war naa ci génn asaka sama ragal yàlla moo mooy pousser ma def mais nag ku ragayam la ku amul ragal yàlla wala mu feebul koog du ko def mm. kon daal il faut nga yéene ko ngir yàlla mm. waaye tamit euh, li muy saraxe mu bañ a nekk loo xam ne bëgg ko mm. moo tax mu ne wala tayammamul xabiisa minhu tunfiqun suuratul baqara yon suñu boroom ne subhaanahu wa bu ngeen di saraxe nag bu ngeen jublu dem ci li nga xam ne bëggoo ko lu bon la ci say alal sa moomeel nga jël ko di ko jox li nga xam jëriñatoo ko nga loolu bëggatoo sama àndaango bi nga xam ne dem na ba froissé mm-hmm, mm-hmm. ñépp xamee nañ ma ko xaaral nag ma yebbil ko euh, sama sama sama borom walla diw <laughs> mm-hmm, eh, sama xarit bi waaye aka baax ci moom aka baax ci man waaye ay sama jasneer bi waaye <laughs> bi ba jalneer di doo waxew xaw ma 2007 ba léegi. Mm-hmm. maa ngi moom. Mm-hmm. ay naa ko jox. Mm-hmm. ndax ndax moom leer na ko ne dootu ko sol. ndax nit ñi gis nañ ko ci moom gisati ko ba mu ne laa lii nag ruus naa nag di génn du ñu may gis ak moom. ba ñépp xamee la ko nga jox ko kee bu ko solee ñépp xam ne yaa ko jox. <laughs> mooy tamit lañu ñu waxoon temps yële nit buy saraxe du saraxe. doo ñëw taalibe bi di di di yalwaat mm-hmm. nga ne ko dañuy añ mm-hmm. demal bañ pare ñu pare ngeen jël maccaan ne daqaar yi sàpp yeeg xóoñ yeeg yooyu solti ko ko yàlla nee na wala mm-hmm. tayammamul xabiisa minhu tunfiqun bu ngeen ñëwee bay saraxe bu leen seet li gën a bon ngeen koy joxe normalement dañ leen di war a tibbal voilà mooy yow mooy li ngay saraxe moo tax mu ne lan tanaalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba léegi ci suuratul baqara mu ne du ngeen accéder du ngeen am mbaax liñ naan ak mbaax dëgg-dëgg muy gëm yàlla gëm yonent bi alayhi salaatu wasallam ci dëgg lu dul ngeen saraxe ci li nga xam ne da ngeen koo soog li ngeen bëgg ngeen di saraxe ci loolu ngeen di saraxe mais doo ñëw loo xam ne yow instant bii ku la bàyyi woon nga sànni ko ci mbali bi ndax soxlaatoo ko nga ne man loolu laay sarax mm. yàlla dafa bëgg mm. booy saraxe mu ne kon du ngeen mm. daje ak mbaax du ngeen ko jot lu dul ngeen saraxe ci li ngeen gina li ngeen bëgg ngeen di jox loolu tamit lu am solo la mooy ne ngay saraxe ginnaaw yéene bi loo xam ne tamit bëgg nga ko bañ a dem tamit li nga xam ne bëggoo ko dara baaxu ci nga naan moom laay joxe déedéet loolu tamit waxuñu ko mais tamit saraxe lu mu gën bari tamit gën a baax loolu nag du charte du condition lu mu gën a bari gën a baax euh, naafiq yi nag ñoom beneen affaire lañu xoola dafa am naafiq yi euh, mais nag mais nag mais yonent ma lay saar saam nee na nit dina saraxe lu ndaw lu ndaw mu am yoolu ko saraxe lu ëpp lu mu joxe moom xam nga loolu affaire yéene la te leer na ko ne man juróomi dërëm laa yor jël ñeenti dërëm yépp saraxe ko ngir yàlla te duma jàmbat après ndax joxe koo pare di jàmbat après doonu ah yàlla yàlla nee na eh, li ngeen di joxe hmm. laa tubtilu sadaqaatikum man ni wal adaa bu leen yàq yéen ñi yàlla bu leen yàq hmm. seen saraxe yi yi ngeen di def bu leen ko yàq ci man na waa ñu ne ko xam nga ne moos bu dul woon man nga alku de ah man doo tabaski ren de. sax nga si naroon na la wom bu dul woon ak man sa bopp bi yëpp tërgën <laughs> ay loo joxe rek wax naan walla nga ne moos baax naa ci yow de yow xaw ma kan moomu walla xarab waaye du yow mu ne bu leen yàq ci seen saraxe yi ci loolu ndax boo ko defee yàlla dootu ci nangu dara comme que dafa bëgg nga def ko xaalisan li way ah, ngir moom mu ne kon bu leen bil man ni wal ada ak tamit lor man na mooy bu dul woon bu dul woon bu dul woon ada nag mooy cim téye leen kenn manu fee lekk kenn manu fee am yaram waaye <laughs> su boo xun la taalibe yi rek. loo nar lekk rek ñu ne ko foofu. moo koy ñaaw yooyu. <laughs> wax leen ma kiy jël mbir mi sax daanaka day. day génne wu day génne wu presque dootul mën a dox normal tànk jaxasoo <laughs> mu ne bu leen yàq seen sarax yi nag ci loolu. su boo xun leen rek. Hmm. waaye kenn mënu fi am aafiya rek. waay ah, nga gaa yi ñaaw laa meññ. Ah, yàlla. loolu moom bañ a jël bañ bañ a joxe sax ku gën moom. moo moom bañ a joxe moo gën ndax loolu mooy nag yow yi de yaa ngi def mais amul benn njariñ. waaw te ay bàkkaar sax nga ciy jóge ndax yaa ngi tooñ waa ji. yaa yaa ngi fi nekk naan koy cim lan. ba yow ban droit nga am banaan ko cim ndax lim lay ndax li nga yor rek mu la ci dara ndax boobu moom gisul ne moom mimma ja'alakum mustaxlafiina fii li aaya bi wax ne moom yëgul ne li muy joxe buur yàlla da ko tegandi ci loxoom rek dafiy jógi bés hmm. soit balaa dee wala bu mu dee bàyyi ko moom xamul loolu bu xamoon lool jàpp loolu konoonte kon doon na bàyyi xel ci lool hmm. kon nag yooyu noonu bokk na ci tax sarax baax hmm. voilà ndax naafiq yi dañu ne eh, benn kii eh, yonent bi alayhi salaatu salaam dafa dafa digle ñu eh, incité ngir ñu saraxe Seydina Abdurrahman ibn Awf benn saxaaba la woon bokk na ci fukki saxaaba yi gën màgg ci saxaaba yonent bi alayhi salaatu salaam comme nga boroom alal la woon mu jël lu bari joxe naafiq yi ne non non non non non kii kii kii kii kii lii mu joxe lu bareem lii mu joxe ngis la tax nag mu joxe quoi xoolal muy joxe lu bari lii ngir ndax ngis fi ñu toog lenn pauvre jóge na li moom amul lu joxe jël ay ay lu tuuti ay tàndam ba xaw ma yu ndaw la joxe ñu xool waa ji ñëw jox yeneen waaye saatu saatu ñu ne noo xam ngeen ne kii moom lii mu joxe yàlla soxlawul du du dee lii muy joxe. ah oui alors que lu kenn. boo joxee lu bari. Mm. ñu ne da ngay gis. waaw nga joxe tuuti ñu ne yàlla soxlaw ko mais kon lan lañ bëgg. wax dëgg waay. Mm. yàlla ne alladhiina yalmizuuna al-mutawwi'iina fi sadaqaati walladhiina laa yajiduuna illaa juhdahum mm. mu ne mooy gaa yi xam ne dañuy nekk di ŋaññi. ñi nga xam ne ñooy def ngir yàlla di joxe ngir yàlla ci sarax yu ñuy def ak ñi nga xam ne amuñu lu dul ñoom seen ñoom ñoom effort bu mag lañu ngir joxe li ñu yor ndax amuñu dara presque mais quand même malgré loolu ñu joxe. am naa booy waaw waaw boobu xam nga lépp ci yéene la. waaw waay. mooy ne xam nga ki amul dara. fexe bay joxe kooku amoon lu bari taxul ñuy wax. waaw ko loolu fort na boo amee le. si da nga naan lu bari lay doon tout que j'ai pas beaucoup tu vois. si lu waaw. nga mais quand nga. joxe loolu bariwul de. moo tax yonent mi alayhi salaatu salaam biñ ko ne ayu sadaqaati afdal. Mm. ana ban ci saraxe yi moo gën. Mm. mu ne mooy bi ngay joxe wa anta saxiixun saxiix. Mm. mooy bi nga xam ne da koy joxe te biñ koy joxe tu es en bonne santé. ndax am na nit ñoo xam ne bala ñoo mën a saraxe dañuy bàyyi ba feebar jàpp ne leen ñu dee ñu ragal dee jàpp ne léegi ñu dem yowmal xiyaam ñu commencé rek di baax rek nga gis waa ji tabe rek ndeke feebar ngel <laughs> mu ne wa anta saxiix afdalu sadaqaat an tunfiqa wa anta saxiixun saxiix mooy yow nga nekk koo xam ne dangaa wér mm-hmm. feebar woo nekk waa fan santé bu baax nga yoon am ay soxla ba pare waaw kay mu ne ba pare nga am ay soxla <laughs> mooy nga soxla affaire yi ba pare joxe ko hmm, shahih hmm. hmm. shahih xam nga shuhu ci arab mooy moom la naan wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun képp koo xam ne fexe na ba fegal boppam nayut boppam ñooñu ñooy ñi texe ndax nit yàlla da ko mooñaale bëgg alal zuyyina lillaahi euh, non zuyyina linnaasi xubbu shahawaati minan nisaa'i wal baniina wal qanaatiril muqantarati minal dahabi wal fiddati wal xaylil musawwama ba ni aaya bi jeex mu ne dañoo taaralal nit euh, bokk ci yim ci yim sute yi lañu ci amal solo mooy alqanaatiirul muqantara min adh-dhahabi wal fidda mooy am am yi nga xam ne du jeex ci ay or ak ak argent loolu nit mooy ne nit moo tax nit day bëgg alal léegi moo tax mu ne nag képp koo xam ne fexe nga ba sa bëggu alal boobu malgré loolu yàlla jox la ko mais nga fexe noot sa bakkan noot sa bopp ba malgré loolu ngay joxe mu ne ñooñu ñooy ñi texe. Euh, voilà am nga di ko moo tax mu ne wa anta saxiix da ngay wér. saxiix nga soxla ko nekk koo xam ne da ngaa nay ci mooy da am nga benn part soxla mbir mi lool mais quand même. mooy lool te lool dafa bokk ci jaamu yàlla yi gën a mooy al itaar mooy. Mm-hmm. Euh, nga nga nga ëffal wolof danaan ëffal. Mm-hmm. ëffal mooy. Mm-hmm. Euh, man damay. ma ñëw. ndog jot par exemple mm. aw ma lenn lu ma lekk sama kër lu dul benn cinq laa yor mm-hmm. euh, bon ak ñetti tàndarma mm-hmm. ma génn li dem jàkk ja ne naa julli bu ma génnee jaar ci kebaab bi jënd kebaabu cinq mm-hmm. après jàpp ci xëdd moom sax manuma koo def ndax lii rek laa yor nga génn gis koo xam ne moom it dafa wooroon moom leer na leen li ko dal moo la dal waaw ah. ngeen julli ba pare mu expliquer la kaawam ma mm. ne ko nañ dem ci kebaab bi mu jën nga jëndal ko bàyyi jox ko dem sa yoon ah, mm. xam nga mooy loolu moom mooy dangaa privilégié waa ji ci sa bopp ndax yow leer na ne soxla nga te jàmbat après ah voilà mooy mm. mooy yow nga mujj ne nag kon garaawul ma demee lekk sama ñetti tàndarma naan sama ndox tëdd suba garaawul ma wooraat konti loolu. Hmm. non ñooñu ñu ko man bariwul. bariwul mbaax te loolu moo nekkoon moo nekkoon jikkooy waa Lansaar muy saxaaba yu dëkkoon moo tax yàlla tagg leen. Hmm. gisoon nañ ko sax. gisoon nañ ko romb nañ ko ci saar yi. joxe lépp xaar yàlla. waaw wa yu'thiruna ala anfusihim hmm. walaw kaana bihim xasaasa dañ doon ëffal. di gënale seen mbokk yi ci seen kaw. même bu dee ne dañoo soxla bu baax affaire bi. ah ngi ñëw. xanaa nga yoreel loxo. Ah, waaw gis nga ko. Ah. ngi door a mën a fo. Ah. kon loolu dafa bokk ci jaamu yàlla yi nga xam ne te jaamu yàlla bi ki gën su à yi nga xam ne moom comme ay julleek yooyu mooy bu jalgati moom jalgati mooy boo xam ne day dépasser sa personne dem di jariñ ñeneen. Mm-hmm. moo tax. jariñ lépp lu nit mën a def di jariñ mbokk ju nitam rek na ko def lépp te nag mais nag bu mu tegu ci bàkkaar mm-hmm. mooy dimbaliwaateel mm-hmm. mais nag bu dee ci côté bàkkaar bu ko def mm-hmm. comme man nga dimbali ay nit même bu dee ne ay yéeféer lañ de waaw waaw waaw euh, man nga dugg comme ñuy nekk ci buntu euh, supermarché yi ñu nekk foofu boo gisee ni dañoo xiif yow boo duggee man nga leen jëndal loo xam ne mën nañ ko lekk nga jox leen mais bu la mais bu leen jox loo xam ne waa ji gis nga mu yor lekk te moom en général tem boo ko joxee mu jël sànga jënd ko sàngara bu la leeree mooy doo ko def mais nag tamit même naankatu sàngara bi waroo taxaw di xa tout le temps ngay naan sa waay bu ma ko joxee ndax boo waxee lool kenn du ko jox. mooy lu mu lekk sax dootu ko am. mooy ne yow daal defar ngir yàlla. defar rek jëf ju jalgati nag yuy dem ci sa bopp jullit moo gën saa su ne jëf joo xam ne ci yow rek la yem. ndax personne yi rek moom taxul ñu wax. Mm-hmm. Mm-hmm. voilà kon mu ne kon. Mm-hmm. kon euh, yi ñuy dépenser affaire yi lool la. léegi nag ku mel nii dépassé réunir yi yépp am na yoo xam ne condition la am yoo xam ne moo gën comme mu ëpp mu bari wala yu mel noonu euh, te yonent bi nag ay saab saab mais nee na li gën ci lu nit di dépenser mooy ndox mais loolu mooy ci général mais léeg-léeg dina dépendre tamit ci ki ngay sarax ak ñooñu lan lañu soxla kon mu ne kon wal falladi wal falladiina ñi nga xam ne amanu gëm nañu yàlla wa anfaqu te ñu dépensé lahum ñeel la leen ajrun pay kabirun gu rëy rëy rëy muy àjjana léegi nag mu ne wa malakum waaye yéen nit mais lan moo leen dal sax lan moo leen tere laa tu'minuuna billaa ba du ngeen gëm yàlla war rasul da ngeen dëggal yonent bi alayhi salaatu wa salaam ana lan mooy obstacle ana lan mooy problème bi tax ginnaaw bi leen yàlla wane lii lépp luy wane ne moom rek ka fi ne te tamit yonent mi alayhi salaatu salaam luy wane ne yàllaa ko yónni mais bi nga xam ne preuve yi yëpp taxaw na seen kanam ndax bul fàtte ne saar bi duñ jógee ah sabbaha lillaahi ma fi saba li waxoon semaine bi paase voilà ak yi mu ne yi mu def yépp ak yi nga xam ne danga koy gis amoo keneen koo naan moo ko def ku dul moom mu ne lan moo leen dal wamaa lakum ana lan moo leen dal moo mm-hmm. një mm-hmm. ñii lan moo leen dal waay mm-hmm. la lan moo leen dal ba ñoom ba yéen laa tu'minuuna du ngeen gëm billaahi ci buur yàlla fu ngeen jaar daal di ko ko bokkaaleeg ay ñeneen ñoo xam ne moom moo leen sàkk war rasuul tamit lan moo leen tee ngeen gëm yonent bi alayhi salaatu tamit dëggal ko te moom wa maa lakum laa tu'minuuna billaahi war rasuul yadukum non non tekkiwul dugg voilà wa euh, euh, de façon gëm yàlla mm-hmm. tekki bi sax noonu la mooy avant may wax war rasuul bi Euh, ndax wamaalakum allah tu'minu billah lan moo tere ba du ngeen gëm yàlla ak preuve yi mu wane yëpp ak li nga xam ne moo tax mu ne ta te nit léeg-léeg gars yi dañuy xool naan damay xaal miracle mais miracle bi gën a rëy mooy sa bopp nit yaramam mooy gën a miracle bi gën a rëy hmm. mais da ko fiy bàyyi ne ko fiy déng hmm. technique teg dem di seeti miraas ah, hmm. mu ngi mel ni waaju toog ci saaku or hmm. dem ci àll bi ne damay gasi ah, ngir am or ah. te moom këram mu ngi toog ci saaku or hmm. mooy yow yow nit amul amul miracle bu gën a rëy boppam alladhi xalaqaka fa saw wal lan la wax wa adalaka fi ay suratin ma sha'a rakkabak ki nga xam ne moo la bind ba pare melal la ni nga mel nga xam ne nit ñépp ñoo ñoo bokk benn forme nit ñépp doomu aadama yi ñoo bokk ni defu leen ñu nekk kat pat defu leen ñu mel ni euh, nu mu tudd gaa yi nekk Australie gaa yooyu kangourou ah, ah, <laughs> mais defu leen tamit ñu nekk benn tànk gooy mais dafa leen équilibre hmm. wa sawwarakum fa ahsana suwarakum mu jox leen ay melo bind leen melal leen forme yoo xam ne ni mu yi ci gën rafet na ndax euh, xam nga ne moos forme boo xam ne moom la yonent yi gën ci nit ñi yor loolu moo gën te yàlla nee na lool wala xat karram naa bani aadam wat naa ne dama teral nag doomu aadama nag li ma ko defal defalu ko keneen xanaa xamoo ne malaaka yi malaaka yi malaaka yi ci seen bopp alayhi salaatu wassalaam li doomu aadama bi am dëgg-dëgg ñoom amuñu moo tax buur yàlla bi muy indi ci kaw suuf xalifa di fi def vicaire ku ko fi toogal utulum malaaka déedéet nit la fi def muy xalifa yàlla ci kaw suuf mm-hmm. Mm-hmm. ndax xam na ne moom moo mat mat gi yàlla soxla. Hmm. ah may may waa jërëjëf. mais il est gentil hein. <laughs> merci. <laughs> ah yow gentil nga ah. non moom lay maye. merci merci. yow gentil nga ah. comme je turandoo quoi. c'est bien. <laughs> ñëw di maye de waaye seetlu ma ko woon sax. waaye mm. Seydina. waaw <laughs> ah, <laughs> ah, mm, ah, Anas nee mm. euh, euh, bu koor gi ñëwoon. yeneen tubaab yi dafa masa mm-hmm. tabe mais bu koor gi ñëwoon. Mm-hmm. day mel ni ngelaw bu ñu sànni rihil mursala comme vent ouragan hmm. mooy ne lu ñëw ci loxo yi rek day dem hmm, du téye dara hmm, ci wàllu ak tamit ci wàllu xam-xam tamit noonu la woon ah, ci liy gën a ci koor bi lu ne lay jàngal te tamit luñ ko kii ci am am mu dem lépp lay joxe lépp lay joxe voilà ah. kon ñu ngi woon wa maa lakum ana lan moo tere ba yéen laa tuuminuuna du ngeen gëm billaahi ci buur yàlla war rasuulu te yonent bi alayhi salaatu wassalaam yad'ukum mu ngi leen di woo di leen woo li tu'minu ngir ngeen gëm bi rabbikum ci seen borom ngeen kuffaaru Quraysh ni ak nit ñi ba àddina biy tukki lan moo tee ba gëmu ngeen yàlla ndax gëm yàlla mooy gëm yonent bi alayhi salaatu wassalaam yonent bu nekk taawam gëm fa yàlla mooy dañ koy gëmaale par force mm. boo ko gëmul de toute façon sax gëm amul njariñ euh, par exemple bu Firaaw na ne woon man gëm naa yàlla mais Muusaa gëmuma loolu amul benn njariñ moom mooy amul benn il faut moo tax ma ne woon wa a wa ma lakum allaa tu'minu billaah lan moo teeba du ngeen gëm yàlla xam nga sànk ba leen maa war rasuul dama ko defoon conjonction de coordination alors que du loolu mais ci sens bi benn la ndax dane lan moo tee wama lakum lu tee laa tu'minuuna billahi bu ngeen gëm yàlla war rasuulu te bi alayhi salaatu wassalaam moom yad'ukum mu ngi leen di woo li tu'minu ngir ngeen gëm bi rabbikum ci seen borom wa qad <laughs> mooy wax na <laughs> yaa ngi waxtaan <laughs> Ah, ah pour moom day téléphoner. ah waaw ah, day reproduire. day gone kay kuy def ci kanamam na def loo xam. waay waay mi <laughs> mu ne waqat dëgg-dëgg moom yonent boobu axada jël na miisaaqakum wala buur yàlla jël na miisaaqakum seen pacte. Mm. in kuntum mu'minin bu dee ne ndeem ñu gëm ngeen mooy pacte ba nga xam ne moom la jëloon man leen ne alastu bi rabbikum laata ca alama boobu nga xam ne ca jamono yi nga xam ne ay ay nekkaguñ woon comme ni ñu nekk nii ca arwa ci ruux ya ne leen ana ndax man duma seen boroom ñépp ne balaa ak waqat axada misaqakum mooy jël na seen pacte le fait mu yónnee jox leen am woroom xam-xam yu ñu ne jël na pacte géen mooy mu jox leen xel mu ngeen di ràññee ba moo tax mu ne imma shakiran wa imma kafura inna hadaynaahu sabila nit ki dañu ko gind ci yoon léegi nag mooy xool xam na lu baax bu ko neexee mu topp lu baax bu ko neexee mu weddi jaar feneen yàlla jël ay preuve yu bari mu tegal muy pacte yoo xam ne gis nga boo ko doxalul nag day nekk loo xam ne contre lay doon kon am ñu ne gis nga xel mi la yàlla jox waa pare joxu la xel rek bàyyi la noonu mu indil la alxuraan indil la koo xam ne dalay leeral leen mi wala nga gis xam ne lislaam a loolu yàlla jël na sa pacte loolu rek mooy engagement la ndax buur yàlla moom euh, dafa chargé wu loo xam ne xam nga buur yàlla dara waru mais moo ko waral ci boppam këne moom du mbugal koo xamante ne nii euh, euh, ñi nga xam ne amuñu nu mu tudd amul yónniwul ci ñoom yonent amul kenn kuy ñëw ginnaaw taalibe bi yonent wala kenn ku koy leeral dara mm. kooku yàlla dafa def ne kooku duma ko def dara moom la naan wa aaxaruuna wala wa aaxaruuna minhum lamma yalxaqu bihim am na ñoo xam ne ci nit ñi ñoo xam ne ba léegi message yu l'islam àggul ci ñoom ak ñi nga xam ne mu ne lii dama koo def li allah yakuuna linnaasi alallaahi xujja damay damaa def lii ngir nit ñi ëllëg ñu bañ am lay ci kaw yàlla xam nga yàlla kenn doom ci moom kaw moom lay mais ngir ñu bay a ñëw ëllëg ne ah non yàlla ñun ñun kenn waxuñu woon affaire yi ah mm. bii ngay wax ñun xamuñu ko woon mm. d'ailleurs ñun fa ñu ne woon nii mm. ma suñu gisub jullit ma suñu sax dégg fenn bu wax yàlla nag ne loolu laay bañ ah, moo tax yépp la affaire bii leer moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne sa yablu doon sa yablu hadha ad ma balagha al-layl wan-nahar mais gis nga diine commencé nii ñoom Abu Jahl nag waa kuffaaru Quraysh ñii di di def le tout ngir tuer ko dans l'œuf waat naa ne diina ji dina yegg fépp foo xam ne jour gudd jour mu ngi am jour di am nuit gudd diine ji dina fa àgg xam nga tey moom kaw suuf imagine woo fenn foo xam ne dégguñu l'islam léegi nag mu des nañ lañ ko dégg hmm. ndax déggin bu bon wala ñi nga xam ne ñoo ko indi joxe message bu bon ba tax nit ñi dugguñ ci ñooñu ñokk gaa yi bañ koo gisit benn la benn la de ndax mbir yi il faut mu leer moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam doon yónni nit ñi saxaabaam yi ginnaaw bi mu leen formé alay euh, radiyallahu anhum di leen yónni ñii mu yónni leen yaman ngir ñu woowi ñoom ñii muy di leen yónni ci dëkk yi ci buur yi Qaysar César Kesrowes Muqawqis ñoo ñépp mu leen di yónni ak négus bi ku nekk mu yónni fa ngir indi preuve buy wanne mu leer que ni yàlla moo moom ngeen war a jaam loolu nag bu amul waay waay hmm. wala ki indi affaire bi moom indi un faux message waaw waaw ni mu ko indee waay hmm. nga xam ne tronqué ko mooy un message tronqué hmm. kooku it moo ki moom nga bañ koo jox moo yem rek doone waa ji noo dafa waroon a am curiosité dem seeti ah non du loolu moo tax du xam-xam ñu war koo téye comme ni ni mu wàcce woon mm. ni ko yonent mi alayhi salaatu salaam jàngale woon ay xadiis nii alxuraan mm. boo koy firi wala ngay jàngale xadiis mm. waxal li mu wax après booy commenter nga commenter après ndax bu dee yow mbir yi da ngay wax di commenter doo wax li li mu wax dëgg da ngay commenter yow kon nit ñi say commentaire nga leen wax mais waxagoo leen ba léegi lan la lan la aay bi wax waxagoo leen lu xadis bi mais sa commentaire te sa commentaire kat mën naa nekk hmm. boo xam ne jubul de man nga jub te tamit mooy ne boo leen waxee tex bi hmm. nit mën na cee dégg am ci xam-xam boo xam ne yow mi koy wax amoo ko ci moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam ne ne woon màkk bi mu bi mu ubbee màgg def discours am boobu ne fal yuballigh ash-shaahidu minkumul ghaa'ib ñi nga xam ne ñoo fekke sama discours bii xajjatul wadaa bi mu mujjee aj ku ko fekke sama discours bi sax li ma jàngale tey na ngeen ko jël ngeen transmettre ko ku fi newul ku fi nekk rek na nga ku fi newul ndax mm-hmm. amaana koo xamante ne nekku fi déggul sama wax mais moom bu déggee sama wax lim ciy tiire mu ëpp njariñ ki nga xam ne mooy ci toog léegi li ma ah, déglu rubba muballighin mm, mm, mm. afqahu min saamia aw kama qaala alayhi salaatu wassalaam amaana koo jottali mu gën laa dégg wax ji ko ah, jottali ko yow kon nag moo tax du mbir yi ñu war koo téye comme ni mu nekk moo tax kon nag mooy ne fii mu ne waqat dëgg-dëgg buur yàlla axada jël na misaaqakum seen pacte sa asal ne woon nangeen koy jaamu ca jamono yooya alamul arwah kene woon di ngeen ko jaamu te bu ngeen ko bokkaaleeg dara te yàlla yemul foofu xam nga mënoon na yem foofu ku ñëw mu ne man duma ma yónni benn yonent comme que ñoo ko waxoon mais teg ci dafa ngir yërëm leen mu yéem leen ay yonent yu leen di leeral ngeen nag ngeen weddi ko